ñu jël saar bi nga xamante ne mooy bu mujj ci juzu bi ñu nekk waxoon nañ la comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon bi ñu koy tàmbali ne ci yoon fi ñu waroon a yem ci juzu bi mooy fi nga xamante ne ni mooy ci suuratu Fussilat ci laayab ñeent fukk bi ak juróom-ñaar fi suñu boroom tabaaraka wa taala di waxe baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ilayhi yuraddu ilmu saa'a foofale fa lañ waroon a tàmbalee ngir jeexal juz'u bi wàcc comme dañu jóge ci suuf di yéeg waaye waxoon nañ ne comme ni ñu defoon ci jar yi juz'u yenn ci juz'u yi ñu génn kene dañuy tàmbalee fi nga xam ne mooy bopp saar bi yooyu nag ci saar yu nga xam ne xawu koo gudd noonu dañ ko mën a def waaye bu ñu demee ci saar yi nga xamante ne nii da ngay gis ay saar yu gudd gudd mooy yooyu moom bu boobaa comme suuratul baqara manoo ñëw ne bon damay jël lépp mooy dañuy jël saar bi yépp benn yoon tàmbalee ca kawam di wàcc ndax noonu mooy comme niñ def nii waaye mooy di biir ndax moom day jël lu bari juz'u yu bari la dugal moom suuratul baqara insha allahu taala kon nag tey saar bii ñuy gis mooy suuratu fussilat warf al fussilat mbir la moo xamante ne nii mooy mooy ci biir saar bi la tur bi jógee waaye loolu dinañ ñëw ci fussilat mooy li nga xamante ne mooy tàqali day tàqali lees tàqali loolu dinañ ci ñëw ci biir gën lool benn tur la mu am beneen tur boo xam ne saar bi siiwe na ko ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim muy suuratu sajdatil mu'min boo déggee ñu naan suuratu sajda xam nga keroog ci jataay bee weesu maa ngi la doon tuddal naan li nga xamante ne nii moom la boroom bi wax ci suuratu sajda bi nga xamante ne nii loolu saar boobu bokkul ak bii suuratu sajda boobu mooy bi gën a siiw te boo demee ci daanaka alquran yi ñépp yor boo xoolee boo gisee ñu suuratu sajda mooy alif laam miim boobu noonu saar boobu tàmbalee noonu moom lañuy wax suuratu sajda moo gën a siiwe noonu waaye saar bii it mooy bokk na ci turam yi mooy suuratu sajda muy saar bii mais sajdatul mu'min loolu dañ ko koy woowee waaye it bokk na ci turam yi moom saar bi sajdatul mu'min mooy sujootu way aji way ngëm yàlla gi waaye it dañ koy woowe beneen tur boo xam ne muy ñetteel muy suuratul masaabih boo déggee ñu naan suuratul masaabih mooy na nga xam ne saar bii nii la ñuy wax te loolu tur bi it mu ngi ci biir saar bi dañu ko jëlee loolu lépp inshaa Allahu taala bu laajee bu ñu ko fàttewul dinañ ci dinañ ko junjune lii wa tax ñu tudde saar bi nii kon suuratu fussilat inshaa allahu taala kon ñu tàmbale kaar bi nag moom la yo bala ñoo tàmbali yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaamu buni isxaaq ibn yasaar rahmatullahi alayhima daal di soloo na ko noonu boroom al imaam imaam al bayhaqi boroom dalaa'ilun nubuwwa indi na ko boo demee ci siiratu ibn hisham rahmatullahi ala al jamii daal dinañ koy solo imaam ibn Isxaaq mu jëla ko ci Yazid ibn Abi Ziyad mu Yazid ibn Ziyad ci la ko jële mu ne moom moo ko nettali mu jële ci Sayyidina Muhammad ibn Ka'b al-Quradi moo tax xadis bi dafa nekk xadis boo xam ne mursal la mooy doalibe saxaaba bi moo ko yónnee moo wax xadis bi tamoom fekkewul woon jamono ji nga xam ne ci la loolu xew ndax loolu ci dund yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi la xew moom mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa masa toog boobu boobu mu ngi boobu gàddaayagul mu ngi woon Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima di leen woo ma toogee nag ci côté Kaaba gi fekk nag kilifaay Makka yi ñu ngi toog ci beneen côté bi ñoom Abu Lahab ñoom Abu Jahlin ñoom Utbat ibn Rabi'a Shaybat ibn Rabi'a ñoom al-Walid ibn Rabi'a al-Walid ñoom ñépp ñoom ñu ngi woon foofu ak paa yooyu ñoomin Abu Uhayha paa yi kàccooru Makka yi ñu ngi woon foofule toog ak ki nga xamante ne mooy ñoomin Abu Sufyaan ibn Harb temps yooyu tuubagul woon léegi nag bi ñu toogee noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam tooge ci beneen pegg gi léegi nag ki nga xamante ne nii muy Utbat ibn Rabi'a daal di wax ak waa Makka ne leen yee yéen waa Makka yéen yéen sangu Quraysh yi yéen de dama am loo xam ne xalaat boo xam ne man am naa ko de ne ñu ne ko ban xalaat la mu ne ndax du ngeen ma bàyyi ma dem fekk fee Muhammad sayyidina Muhammad ñoom nag doonuñ wax sayyidina Muhammad waaye ñun ñoo koy wax ndax lan borom bi tabaaraka wa taala moo ne laa taj'alu du'a an-nabiyyi bayna rasuli wala nabiyyi baynakum ka du'a ba'dikum ba'da suñu borom tabaaraka wa taala moo ne yéen ñi gëm yàlla bu leen def ni ngeen di woowe yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme li ngeen di woowantee seen biir loolu moo tax gis nga ki nga xamante ne am na benn ci ñi nga xamante ne nii kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu wa arda nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko jaamam la woon bu mu libéré daal di koy baaxe moom kooku noonu dafa mës a dégg benn bis mu ànd ak moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu génn di dox am benn yahud bu ñëw daal di ne yaa Muhammad dane yaa Muhammad rek waaye gis nga saxaaba bi bi mu ko ubbee da koo dóor la ko dóor waa ji waaj a daaru mu ko way mu ne ko eh lan lan laa def ba may dóor yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waa moo tax nga ngàdd ko nii mu ne ko xanaa déggoo li mu wax naan la yaa Muhammad te waxul yaa rasuulallah wala yaa nabiyallah léegi damay imaginer rek xoolal mooy ne ba pare léegi nag yahud bi ne ko ah man daal nii lañ koy woowe ndax noonu la tudd yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne waaw wa waaw it wax na dëgg moom it noonu laa tudd mooy xalaatal bu doon ne loolu mu def du noonu mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam dina ko ne waroo ko woon a dóor nag wax dëgg yàlla waroo ko woon laal mooy gis nga yow imaginer kon sahaaba yi radiyallahu anhum ñu bari ci ñoom bu ñu newoon suñu jamono jii nan la ñuy def gaa yi xanaa kon ci dóoraate lañ dëkk ci kaw suuf ndax gaa yi ni ñuy sàllawloo nit ñu baax ñi ay Muhammad mel ni benn wenn daal du ko du dara kër ay ay waaw Muhammad li gën a dee sax mooy teg ci ak julli sallallahu alayhi wa sallam sax naye nañ koo wax seen bopp te yonent bi salawatullahi wa salaamuhu waxoon na ki nga xam ne moo nay boppam yiw dañ maa tudd fa moom te julliwul ci man loolu kooku mooy ki nga xam ne moo nay boppam yiw ndax borom bi tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moo defal ne képp ku julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam benn yoon moom borom bi dina julli ci yow minimum lu mu tuuti tuuti fukk yoon dina ko julli ci yow te julli borom bi xéewal lay doon ngir jaam yow nag nga bëgg koo xañ sa bopp ngir lan ngir rek naye sa bopp li nga xam ne moo yiw kon yi bu yépp ku nekk naan Muhammad en plus kenn du ci julli daanaka ci moom du dul lu néew ñu xaaraaka ci dóoraate ay ngàdd la ñuy dëkk ci kaw suuf wal iyaadu billah kon nag ñoom ñu ne kon est ce du ñu dem kon ci sayyidina Muhammad ne moom Utba ibn Rabi'a mu ngi wax ak paawu Quraysh yi ne bu ma demee ma gaaral ko ay mbir yoo xam ne amaana mu daal di ciy nangu lenn bu ci nangoo leen nag mooy mu nangu ci yooyu daal di ñuy fegal li nga xam ne moom lay wax suñu yàlla yi bañ leen a waxati dara bañ leen a bañ a ŋàññati bañ a nekkati tamit naan ñu ñu li nekk baaxul léegi nag bi mu waxee loolu gaa yi waa Quraysh ne ko nag ne ko nag yow ne ko kii woo te jamono ji mooy jamono ji nga xam ne nag mooy bi Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib doon door a tuub ndax ñoom radiyallahu anhu laata xaal kii bi xam Hamza ibn Abdul Muttalib di bàyyi tex ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax moom rakk la ci baayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi Abdallah Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib Hamza ibn Abdillah ibn abdilmutalib radiyallahu anhum wa ardaahum seydina Hamza moomu nag bi mu tuubee gaa yi waa Quraysh dañ doon xaw a xalaataat mooy daan yiñ doon teg yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko sonal dañoo xam ne a léegi kat mooy am na ku ko jàppale de léegi nag bi lool xewee nag ci ci ci contexte boobu ci jamono jooju noonu mu doon dóor a tuub ci la Utba ibn Rabi'a daal di woon digal waa Quraysh daal di leen xalaatal lii léegi nag ñu ne ko waaw kon baax ñoom demal nga wax ak moom mu dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw ba fekk ko fi mu toog ci teggu kaaba gi zaadahallaahu tashrifan wa takrima mu toog ci wetam ne ko yabna axi e eh yow sama doomu mbokk mu yow mii di sayyidina muhammad ne ko yow kat yow moom indi nga fi mooy ne ne ko xam nga ne bokk nga ci ñun ñi nga xamante ne ñoo gën a dugg doomu ci ñi ci ci waa Quraysh mooy ñi nga xam ne ñoo gën a ñoo gina nekk ñu dugg doomu ci waa Quraysh ci wàllu askan ak tamit li nga xamante ne nii mooy bërëb bi nga xamante ne nii moom nga fi eh, occupé fi nga xam ne moom moom nga nekk ci li nga xamante ne nii mooy ci teraanga ci wàllu askan te nag yow nag indil nga nag say ñoñ li nga xamante ne mbir la moo xam ne mu yéeme la moo xamante ne nii yow ci nga tàqalee li nga xam ne mooy seen mbooloo yi ba pare dooya dal seen xalaat yi ne leen li ngeen di xalaate baaxul ndax lu tax ngeen di jaamu ay hubalaki laata ki manaata ki isaafa ki naay la waaye tamit ba pare nga daal di ñaan nga daal di euh, ayibal seen yàlla yi ne yàlla yi ñuy jaamu muy xërëm yi dara baaxu ci ba pare doxin tëralin wi ñu nekkoon ak doxin wi nga xam ne moom lañ fekkoon suñu maam yeeg suñu baay yi nga ne lool lépp dara baaxu ci ba pare nga daal di weddiloo ne ñi ñi nga xam ne ñoo dee woon ci lii nii ci suñu maam yi li ñu nekkoon dara baaxu ci te ñoom bu ñu demee ëllëg mooy borom bi dina leen mbugal kon nag déglul ci man ma wax la loo xam ne gaaral la ay mbir yoo xamante ne nii nga seet rek amaana nga nangu ci lenn boo ci nangoo nag nga bàyyi nag wax nag suñu yàlla yeeg ni ñuy dunde li nga xam ne mooy jaaduwul de mooy ñoom li ñu jàpp ne salaam ne ko waxal qul yaa abal walid yasma ne ko yow abul walid lool moo doon dàkkantal bokk na ci dàkkantalu utbat ibn muy al walid ndax dafa amoon doom ju tudd al walid ibn utba ibn rabi'a ak baayam ak baytixu al walid muy shaybat ibn rabi'a utbat ibn rabi'a al walid ibn utbat ibn rabi'a keroog xare badar ñoom lañ njëkk a rey te ki leen reyoon mooy sayyidina hamza ibn abdil muttalib ak sayyidina ali asadullah Xaalib alayhi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon nag loolu la mooy kon mu ne ñu ne ko aaw abal Walid moo daa doom ju tuddoon al Walid yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waxal yow abal Walid mu ne ko yow léegi nag bi nga xam ne nag ci la wax li muy wax ba pare léegi nag bi nga xamante ne nii mooy ci la wax loolu nag muy de yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko déglu mu ne ko lan nga may mu ne kon waxal li nga xam ne moom ngeen may gaaral mu ne ko yow sama doomu mbokkukat man lii ma lay gaaral bu dee ne mooy dangaa namm li nga bëgg daal ci lii nga fi indi muy lii nga indi ne diine la muy lislaam gii daal lenn nga ci bëgg mooy alal mooy dinañ la dajaleel alal ba nga nekk koo xamante ne yaay ëpp alal fii ci waa Quraysh waaye bu dee ne du alal nga bëgg waaye teraanga nga ci bëgg ak teddaange dinañ la def nga jiit jiite ñu nekk ki nga xamante ne nii Muhammad maliku Quraysh la ñuy wax léegi mas da am nangu nañ nga nekk buur waa Quraysh ñun nii bu ko defee yow dootuñu jël benn décision dootuñu décider dara dootuñu jëlati benn di di dogu ci dara lu dul yow la ñuy déglu sa ndigal la nga ci wax moom la ñuy doxee kon nag ñu yem nii ba bii di ñëw ñu àggale li nga xamante ne nii moom la Utbat ibn Rabi'a di di di gaaral nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba léegi ñu ngi ñëw ci wàllum wax